بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokk jullit ziyaar alhamdulilah comme ni ñu ko waxee woon ci vidéo bi jiitu firi téere bi ñu wax Laxdari mu def ko ab nafar incha allah rabbi muy muallif bi muy ki téere bi nee na bismillaahi maa ngi tàmbalee sama wax ak sama jëf ci tudd tudd borom bi arrahmaan ki xamante ni mooy borom yërmande bu yaatu bi ci àdduna ci mbooleem mbindeef yi wa arrahiim mooy ki nga xamante ni moom moo jagal yërmandeem jullit ñi ci alaaxira mën neex tamit arrahmaani firee ko mooy ki nga xamante ni moom mooy moom mooy xéewal xéewal mooy boroom xéewal yu màgg yi arrahiimi mooy ki nga xamante mooy boroom mooy xéewal xéewal yu sew yi wa wa sallam wa alihi ak ñoom ñoom buñ ko waxee jigéen ñaale ñi nga xam ne dañ koo gëm ci ci waa banu Hashim ak banu Muttalib am na ñu ne bu ñu waxee Ali jullit ñëpp dañ ci dugg benn yoon bépp képp koo xam te ne gëm na ko rek dugg na ci wa sahbihi ak ay saxaabaam saxaabaam yi mooy ñi ngi xamante ni ñun ñoo ko gëmoon ñu dajeeg moom ñu ci islaam muy nga xamante ni gëm ko fekk nañ ko gëm nañ ko benn ñu ko gëmee ba pare gën saa salaam ñaar ñetteel bi ñoom bi ñuy génn àdduna ci islaam lañ génnee àdduna ñuy ko xam te melokaan yi dañu ne ci moom kooku mooy saxaaba noonu la ko borom xam-xam yi taarifee wasallama ak mucc yal na ko yàlla muccal ci bépp gàkk-gàkk bépp la koo xam te ne ay ay la yàlla muccal ko ci mu yéen saa loolu salaatu ala nabi ñu ñëwaat ba léegi ci sant yàlla ndax bépp téere boo xamante ni dañuy sensibiliser mu ne bépp ko ci bismillahi rahmaani rahim ak ci alhamdulillahi alamin ndax ñaari waaye moom ñu téewoon neen bépp neen bépp xamante ni kenn commencé wu ko ci bismillahi rahmaani rahim bis boobu mbir boobu mbir mu xamante bu dagg la am na riwaaya abtar am na riwaaya ajizam lu ci mënti am mooy day doon mbir moo xamante ni du am barke mbir mi ñu commencé wut bisimilah rahmaani rahiim te riwaay yooyu am na bu si ñu ni bisimilah ñu saa si la mboq ñeneen ñeneen yeneen riwaay yi ni alhamdulilah ñu saa si la mboq lu ci am téere bi boole na ñaar yëpp kon incha allah téere bi kon téere bi am barke ndax moom boole na ñaar yëpp ñaari riwaay yëpp dajaloo nañ ci moom. moo tax tamit. moo tax mu alhamdu mboolem xaayu cant yi ñeent lillaahi ñenn yàlla rabbil alamin borom mbindeef yi ñeent ñeenti xaayu cant yi mooy xa mooy sant bi yàlla sant boppam sant bi yàlla sant mbindeef sant sant yàlla sant bi di sant yàlla rabbil alamin mi borom mbindeef yi ak mbindeef mooy lépp lu nekkul kullu si wallahu wa lépp lu ko yàlla rek ñun def la wasalaatu daanaka ba am tuwaat lay ci saa temps ñu jitoon wasalaatu julli wasalaam ak mucc hmm? ala sayidina yàlla na nekk ci suñu sang mais ki nga xamante ni sayid bu ñu ko sayid bu ñu ko waxee daanaka mën nga ni moom mooy sang rek ndax li mu làmboo bëri na ala sayidina suñu sang muhammadin muhammad muhammad mi nga xamante ni sallallahu alayhi wa sallam xaatamin nabiyyiina moom mooy ki mottali ñi ñu yónni mbooleem képp koo xamante ni nabi la bi ginnaaw ba yeneen la ñëwee bépp nabi benn nabi amatul ginnaaw saa ndax moom moo tëj yonent yi moo leen kaste comme ni ngay paree ci mbir daal koy kaste noonu leen saa kaste yonent yi moo tax beneen yonent yi du ñëwaat ginna ginnaawam moom ne moom moom moom mooy njiit mu ñu mooy ki nga xamante ni képp ku képp ku ñu yónni tamit moom moom mooy sa roy ci moom la ñuy roy moom mooy njiit képp képp koo xamante ni mursal la seen tàqale mu mu mun mursal moom moo gën a matale kenn nabi ndax nit ki mën naa nekk nabi te kenn du te kenn kenn du ko yónni dégg nga moo moo tax ñu naan moo moo mooy koo xamante ni dañ ko ah, dañ koo jox sharia dañ koo jox sharia mu mu woote mu woo nit ñi jëmal ci yàlla nabi yi moom mooy koo xamante ni dañ ko dañ koo xamal dañ dañ koo xamal li nga xamante ni moom muy kumpa wancan su bëri dañuy wax daal ni bépp yonent boo gis nabiyu la waaye nekkul nabiyu boo gis eh, euh, mursal la mbir yooyu yëpp koy tàqale ci kan diggante nabiyu nga ni lii mooy muqaddima bu njëkk boo gisee dañuy gis ni salaatu euh, mu commencé ci salaatu ala nabi am na alhamdulillahi bil alamin am na basmala am na ñett yëpp bismillah maanaam la commencé def alhamdulilah bil xam ne xam dal ak salaatu ala nabi muqaddima téere bi mu ngi si ñett yi ci la séddalikoo ma firiwaat page bi firiwaat ko ci wolof bu gàtt pour nga mën koo dégg yow mooy déglu bismillahi maa ngi tàmbalee sama wax ak sama jëf ci tudd tudd borom bi arrahmaani ki ki nga xamante ni mooy mooy moom mooy ku yaatu yërmande ci ci mboolem mbindeef ci àdduna arrahim mooy ki nga xamante ni moom mooy jagal ay yërmandem julli ñi ci alaaxira wa sallallahu yàlla na yàlla dolli xéewal ala sayyidina ci suñu sang muhammadin muhammad wa alihi ak wa saxbihi ak saxaabaam wa sallama ak mujj alhamdu lillaahi ñeen na yàlla rabbil aalamiina ñuy boroom mindee wasalaatu julli wasalaamu ak mucc ala sayidina yàlla na nekk ci suñu sang muhammadin muhammad xaatimin nabiyina ki mottali wa imaamil mursalina ak njiitu ñu yónni yaakaar naa ni loolu dinga ko allahu rabbi mu nekk loo xamante ni boo ko dégloo dégluwaatee dina la amal njariñ incha allah rabbi